sura suratul maarij saaru iskale makke ci kale makke la arbaan ñenant la wa arbaan ñenant saa dañ ci kaate bismillah fa sama wax sama ci suñu buur rahmaan kala rey ni kala teewal mi daal ala kala rek nabri maharis xam nga ñaanoon nag ñaan te saaru lan faar moo doon wax allahumma in kana haza wala qamina nika fa amtir alayna hijaratan min as-samaa'i yàlla su fekkee alquran bi muhammad di jàng dëgg la yàlla nga taw ci ñu dëgg yéen a ñàkk xel kooku dafa waroon a wax ne fekk alxuraan bi dëgg la yàlla ñu may ñu war na ñaan moom mu ne dem dëgg la yàlla ñu na saa yu aji ñaan ñaan saa bi ñu dugal waaxee mu ngi aji daanu kafir na jërëwet yi am na kat ku ñaan mbugal muy wàcc ci xéefar yi day saloo del ñaan ba daa mën aji jañ dina laa yëg ci yàlla de te mbugalam yàlla moomu du ko mën a jañ ko doon laaj nag mooy nafsi ibn Haaris ibn Abdul Muttalib ibn mina laay di ko jaarale di maariñ kër yi borom iskale iskale yi jëm asamaan malaaka yi ci yéege waaw ñu gën a yéeg al malaa'ikatu malaaka ya waroo ak jibril ilay jëm ci mbiram ci asamaan rek ñoom ci iskale yooyu jaar ba dem asamaan fii yow min kaana boobu nekk na miqdaaroo kembam xam si ne juróom fukk alfa ci ci gën a jaar ci iskale yooyu la malaaka ñii ñëw jëkkër bi nga xam ne ñu te ñaayam juróom fukki junne ci at la juróom fukki junne ci at benn bëccëg kaw teefi bi desaka gudd juróom fukki junne ci at ñu ne yonent bi desaka gudd mu ne danañ ko gàttal ci jullit dem toll dem na lim daa julli julli farat waaye bés la boo xam ne daal ñu xam juróom fukki junne ci at la tolloot ñu di ca rek leen di dem mboolem di njëkk seen affaire du sotti te bëccëg ba jeexut bëccëg ba du jeex itam te seen affaire yëpp sotti wut guddi gi nag ñun ñu ngi doon ca ci rek ñu joxe ndigal ci ñoom nañ leen yóbbu aljana ci lu benn laaj wala ñu ko yàlla boole dana am ñaar ci gannaaw laaj bi tuuti ba ñu dem am ñu ak suñu joxe ndigal ñu dem safara te duñu leen laaj am ñoo xam ne gannaaw laaj te bu ñu dem safara am ñoo xam ne lu toll nii saa am lu toll nii bés lu toll nii at yaati at lu toll nii kër téeméer ak téeméer waaye daal balaa bis baa ji ak biddaa juróom fukki junne ji lay tolloo bés boobu jeexee na mbindee bi yëpp fottal nañ ci bés bés bii tam fottal na ci mbindee bi benn góor te dootam ne nañ ko te coono ñu bari na lool war ngaa noppalu nag ne leen naka la dund ak àdduna day ñu ne dëgg nañ ne juróom-ñaari junni ci weer ñu ne tënkam yàlla bis ba noonu day ñu ne ko juróom fukki junni ci weer ñu ne dund ak àdduna yëpp moo ko dundoon te noppi moom mooy jenn jamono du day dëkk waaye du day def boobu def juróom fukki junni ci weer ndax laa xam ne wax juróomi ñaar ba pare ñu ngi dem yoon bi daal di loolu dëkk xarala yëpp ñun ñoom naka ñoom yëfar yi yàlla na woo danañu danañu jëm pencam yàlla bàyyi na dem du mu aji tabbi ñoom dañoo jàpp ne pencam yàlla du ñëw wana rew waaye danañu xam tamit yàlla xar yi dañuy aji tabbi ci lu am sikk rek man yàlla na xam naa ne pencam yàlla dina ñëw xaw loolu am sikk kañ yow ma toog yoonu gis ma nekk sama awa sama am jëf nga jëf nga faral saytu rek bés ba nga xam ne asamaan dafay yàqu nekk ay fekkari sagar mel ni biir taal ba ndoxoor ba def wala xaalis buñ taal waaw ba def ndoxoor ba def wa takun te nekk ak jibaaru doj yi te leen ni nekkam suuf ñu fañ a def doj yi moo xam ne dañ koo fët bam nooy ñëpp wala yasalul am yi num dege ñaare am yi num dege ñaare te kenn laaj sa mbokk cerok teñ ko yàlla fii ci àdduna lu xew ku ne ngay laaj ay mbokkam pencam yàlla kenn du laaj sa mbokk lu ñu gën a bañ ci àddina gis koo xamoon ndax koo xamoon mën naa laaj sa morom xanaa dañ leen di gis léegi ba saroonamum leen de yaa ngi janoo say jege ñaare te bëggoo leen a gis te doo leen laaj rek ku nekk nga naa sama bopp sama bopp yow bi dana mébét al mujrimu biifar day westadi wante dana mu jotu ñu na saa bi yow ngi ci ci ndigalam jëfat keroog doomi góoram ñoom jiw topp keroog bàyyi dana ne yàlla fabal sama doom yëpp lakk leen te man musal ma rek ba faay da fi ak jabaram yéefar dana wax ne ay yàlla fabal sama jabar yëpp yóbbu safara te man nga musal ma rek ne sama mbokk yaa ngi fabal ñoom yëpp yóbbu safara te man musal ma rek o fasilati ak daaga suufi danañu takk ko ne sama gañ yëpp fabal yóbbu safara te musal ma rek si la leen nga nekk ci suñu boole jëlal te man nga musal ma yow sama borom su ma mu musal buur nekk kàndaa yéen dina danga nga gëj de keroog lii yëpp di lii rek de kenn du jot kenn kenn du jot sa bopp kenn ku nekk sa bopp sa bopp. moom safara lasaa lasaa safaraw jaanama nasaa xatu ñore xaa kon la mu di sawee ci deru bopp safaraw yi ñuy wax lasaa nag moom xam moom bopp bi lay dëkk nii lakk na ba jaru bopp yi ba ñori ko soo gis ay bëj ma ne fànn suñu ma lakk na ba suñu suuf ma lakk na ba wàcc ci biir ba suñu kaw ma lakk ba dem daan yu jog rajo rek dañu ne fànn sarno dana ma woo moom la saa man at bara te dëdd na mu wata wala dan dëdd walit gëm de te képp ku mas ñu xéefar jox yonent bi danaa wala alquran la saa daf lay woo sa tur danaa la ñëwal ci man ñëwal yow man la man la boole wa jamaa ku boole na mu xalal fa aw xaatam takk ko képp ku sa xaalis ba mu nga def ko gisee gisee takk ba mu dëgër bañ caa génne xaq yàlla kooku loolu la saa xoole dina leen saa na nag nit ku di xeefar bu dee xam bindeef na ko alors xam ñu ngi ci de doomu aadama yàlla def ko bindul ñu ci ci sa wërsëg yaa ma sawal leen jar na ko solu ak ñàkk ja soo xam mu nekk di ci saa ko waaye yaa ma sawal leen na ko al aa naataanga man man mu nekk di saraxaatoon ak yàlla ci béy ci ñun ñëpp lañ ñu ngi ci digg nga xam ne dañoo gëm yàlla léegi nag ñooñu ñoom daay mën a way fax lañu antawaat yi ci julliteel wala si naan ñaaña fi am waal yi ma aji nekk la ci julliteel xaqun xaq maaloo mu jëriñ ñu xam li saa li ñeel aji laaj wala maaroo mi koñ xañ wala si naan ñaaña ñu saddiqoona danañu dëggal yow mi jiñ bi def tey wala si naan ñaaña way ragal lañu min azaab rabbihim ci mbugalam borom seen min azaab naka mbugal ak baram seen xayru ma du mu nuyu woon de wala si naan ñaax ñoom ah su a way tàmm li amaanaat ci ko dara seen waxaat yi ma wala si naa ñaañ hum ñoom faa imuna way taxaw lañu ci saadati ci seede seen wala si naa ñaañ hum ñoom yu xaafisuna danañu wattu ala salaati ci julli seen ci waxtoom de wulaay ka ñoo la gaa ñi doon tudd <coughs> janaatin way nekk lañ ci tool way nekk lañ ci al kër moom ñu teral lañu si janaatin ci aljana rek ñooñu yàlla daf leen yóbbu aljana daf leen teral yàlla ba root ba rek kooku wàcc na ci xéefar yi ba nga xamee ne dañ doon def ay kii kii bu nekk nga gis ab kuréel daje fa di jëw yonent bi ak jullit yi góor ne ba maa li nga dina ana lu ñu naan ñaaña ko fa la wet nañu moo ci yonent bi mu ngi woy mi dëkk yéen xibala ka jëm ci wàll sa ani yan yi ci wàllu ndeyjoor te fii ay mbooloo waa ngi ci maali aji nekk la ci wàllu càmmoñ fii na mbooloo ñu nga def ay jéew jéew ñu ngi ci jullit ñi ñi ñooy dem aljanna waaw ñii kenn mu leen a dugal aljana dañuy dugg bu ñu ayat maamam dana yaakaar te mu réew yëpp nit ñoom ci ñoom ñëpp xalaat ma ne aljana ko yéen a demee ku nekk ci dem aljana. kàllaa jëm ci leen ca de dinaa naka nun xalaat maamam bind nañ leen ñoom doomu aadama mi maa yàlla moo ca lañ xam de yëpp bi dem aljana de ndax yéen doomu aadama réeréeru leen seen cosaan yéen a ko gën a xam ndax ñu ana fu ngeen bàyyi ko ci toppante man yi rek ci kooku sobe la dara ko laabal lu muy gëm yàlla topp yàlla ku ci gëmul yàlla toppul yàlla nag sobe la te bon te yow bi daal jàmm te yàlla la ku sobe ku sobe du fa dem yéen sobe ngeen moo tax ngeen ko duggale voilà fi mu gën a ma génn jërëjëf masaara ci borom tent wal maxaarij rek borom sow yi dinaa nekk noonu ba xaajaloon na way atal nañu ala an nu bëgg la. maanaam bi moom man bokk nañ ñu way la rek defarum dañu leen dafa doon ñu fuuf ci seen baat yi way la moom kon ataayu laa xoo bañ dañu yow moom def seen na si baaba yoon doon a def na ko leen ko yow ma yàqu yoon def na dinañu génn na la bilaat ci ci ba meen sira am ci ñu taa noonu daanaka ñoom yoo fi gono danañu gaaw daana seen ci raaya de xaa seen kan ñu aji torox ak taroon ay def seen taraqum gën a muur leen ci latum toroxe zalika yawmu boobu la def alati mooy def ba nga xam ne daanu nekkoon nañu yow doon a def na ko leen ko